ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi ñu ngi woon nag ci biir xeex bi gisoon nañu ne kuffaaru qurayshin yi iblis daldi na leen trahir daldi daw ba nga xam ne ci la gis malaaka yi aleyhimu salaatu wassalaam mu daldi daw wane leen ginnaaw te lu jiitu loolu mooy ki nga xamante ne nii moo leen doon ruux euh, di leen euh, encourager banaan leen sax man maay seen allié maay ki ngeen xam ne maay ànd ak yéen te ci cause bu noble ngeen nekk gisoon nañ loolu li ci suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon ci suuratul anfaal bim naan wa iz zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qaala laa gaaliba lakum al-yawma min an-naas wa inni jaarun lakum falammaa taraa'ati al-fiyataani nakasa 'alaa 'aqibayhi wa qaala inni bari'un minkum inni araa maa laa tarawna inni axaafu llaah wallaahu shadiidul 'iqaab mooy doon nettali li ñu wax léegi te ñu gisoon ko mu daldi daw yoroon forme ci xadiis yële ne mu ngi yoroon forme Suraaqa ibn Malik ibn Junshum radiyallahu taala anhu wa ardah ndax mujj na tuub waaye ci xeex bi gisoon nañu keroog bi Iblis dawee ni nga xam ne moom la Abu Jahl ibn Hisham alayhi min allahi allaanaat li nga xamante ni nii eh, mooy ni mu bëgga yokku cawarte bañ mbokkam yi daal di décourager ndax début xeex bi baaxul ci ñoom te Suraaqa mi nga xam ne jàppoon nañ ne moom la te ndeke Iblis la da leen a digoon ne dina leen jàppale gis nañ ne daal di nay àbbu njool mi daal di daw daal di fëgg kurpeñ mag ji di Al-Haaris ibn fëgg ko kurpeñ daal di daw ba sànni boppam ci ndox mi euh, naan buur yàlla maa ngi lay ñaan te fàttali sa dig ba ma digoon ak xaar gi nga woon di ma ko xaare kon loolu lépp gisoon nañu ko waaye gisoon nañu keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it newul woon ca arish ba rekk waaye da doon xare ci loxoom waaye xare ci di dellu ci boroom bi ci arish bi mook siddiquhul mu'azzamu seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye gisoon nañu ci xadiis imaam ibn isxaaq raxmatullah aley bi nga xamante ne nii euh, ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi xeex bi taree mu mujj daldi jël benn euh, li nga xam ne mooy benn euh, tibb ci suuf si daldi koy sànni ñi nga xamante ne ni ñooy kuffaaru Qurayshi ñi ne shaahatil wujuh xar kanam yi bon na ba pare mu daldi wax saxaabaa mi radiyallahu anhum shuddu songu leen leen duggu leen leen songu leen mooy duggaat leen songaat leen yéeféer yi beneenu cong te gisoon nañ ne ku mel ni ci bi ñuy def taxriiju xadiis boobu këne kuffaaru Quraysh ni amul kenn ci ñoom lu dul ne duggoon ci ay bëtam muy dang tibb suuf boo xam ne bu tuuti waaye bu bari ay njariñ yoo xamante nii ci la Quraysh ci la gañee Quraysh moo tax Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu wa kaana aana min Qurayshin moom nga xam ne Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu nga xam ne jamono yooyu ci mu ngi bokkoon ci waa Quraysh bokkoon ci xare bi nee na bi nga xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sànni suuf soo fan hazam naa ci lañ ñu gañee foofu nag fa la ñu yemoon ah panewoon nag loolu fa la defetu Quraysh amee moo tax suñu boroom subhaanahu wa taala ginnaaw bi nga xam ne nag ci la suñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne shuddu fa kaanatil hazima ci saase sànneem boobu ci la defet bi amee jullit ñu topp yéefér yi di rey ci ñoom yi ñu mën a rey waaye di daldi jàpp prisonnier ñi ñu war a jàpp prisonnier dañuy ñëw ci continuer tuuti ci xadiisu imaam ibn isxaaq bi raxmatullah aley dinañ ci ñëwaat insha allah léegi nii bu yàggul daldi continuer waaye keroog ci xare boobu suñu boroom subhaanahu wa taala dafa defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam karaamaat yu bari muy ay euh, yoo xamante ni nii ay aaya yu bari yum ko jox yoo xam ne gisoon nañ dimbalu malaaka yi nga ko defal malaaka yi gis nañ léegi sànni bi nga xam ne moom la sànni suuf arme bu toll ni mille et quelque amul kenn ci ñoom koo xam ne lu dul ne suuf sa dugg na ci bakkan bi ak ci bët yi ci la defet bi amee waaye gis nañu yu bari tawba ak iz yughashikumu an-nu'asa amatan min wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijsa shaytaan wa liyarbita ala quluubikum wa yuthabbita bi al-aqdaam muy nelaw gam leen defaloon ci jamono joon ñu récupérer ci waaye defal leen taw ba ñu mën a avancer nga xam ne suuf si daldi dëgër ci ñoom entre-temps fekk Quraysh ñoom ñu ngi patauger ci bër ndox ma mënuñoo avancer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li ko borom bi subhaanahu wa taala defal keroog bari na moom nag sallallahu alayhi wasallam bokk na ci xar baax yi nga ci kii yooyu nga xam ne aaya yi nga xam ne wane na ko keroog foofu la ci seydina ci ghazwatu badrin moom lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali ci xadiis boo xam ne jotoon nañ koo gis bu ñu ko tuddee inshaa allahu taala di nga xam li nga xamante ne nii moom lañuy wax nii que ne mu doon nañu ko gis jotoon nañu koo gis kon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne keroog ci gazwatu badrin ci xare bi nii wa qaatala ukaashatu bnu mixsanin radiyallaahu taala anhu wa ardaa ibn mihsan ibn xarthaan al asadi xaliifu bani abdi shams ibn abdi manaaf mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley keroog ki ñu naan ukaasha ibn mihsan ibn xurthaan al asadi bokkoon ci ko jog asad radiyallahu taala anhu wa ardaa te jotoon nañu gis li nga xam ne mooy tarjamaam walillaahi alxamdu walminna nekkoon xaliifu bani abdi shams nekkoon aliyewu euh, waa bani abdi shams di ñi nga xamante ne mooy tribu bi ñoom seydina usmaan ibn affan bokk ak ñoom abu sufyaan ibn harb mu ne xaliifu bani abdi shams ibn abdi manaafin yowma badrin bi sayfihi xatta nqataca fi yadihi mu ne keroog seydina ukkaashatu ibn mihsanin radiyallahu anhu dafa xeex keroog xeex bu metti ba ni nga xam ne jaasi ji mu yoroon dafa dafa ci digg bi inqataca fi yadihi jaasi ji moo xar dafa xeex ba daasi dina këllëg dagg damm Allahu akbar fa ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa fa ataahu jidlan min xatab bi mu dikkalee mu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, yonent bi alayhi dal di koy ah, pour wax ko lan ne ko kat sama jaasi ji ma doon ji may xeexi dafa damm nii ci biir xeex bi te xeex bi jeexagul fa ataahu jizlan min xatabin yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy jox jizlan muy euh, branche garab boo dindee branche yi mooy dàtt bi li ciy des tronc boo jëlee benn euh, caru garab nga dindi xob yi mooy côté branche yi ciy nekk feuilles yooyu yépp nga dind ko mooy mooy mooy aslu ba garab gi mooy garab gi ci boppam bant boo xam ne moom mooy toŋawu garab gi mais du garab yu rëy pour xalaat ay mi ay niimaaw yooyu non boo xam ne xam nga garab day am ay branche boo dindee branche nag li ciy des loolu lu noonu la ko jox boo xam ne bu xaw a tolloog genre euh, garab gu toll ni genre jaasi la benn arbre bu ndaw moom la ko jox mooy ne loolu noonu pas dafa simpi garab mais loolu la ko jox yat woowu mooy jiit lu mooy loo xam ne dañuy dindi branche yi ci euh, euh, ci raacinu garab gi fa qaala yonent yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko qaatil bi hada ya ukaasha ne ko jëlal lii nga dem xeexi yow Ukaasha continuer xeex bi ak lii ma la jox ab bant fa lamma axadahu min rasulillah hazza mu daal di koy bi mu ko jëlee euh, moom seydina Ukaasha ibn Mihsan radiyallahu taala anhu newu fanaan waay jow non mais yeneenti ma lay saatu saam xanaa xooloo li nga ma jox man sama jaasi laa wax de moom moo moom moo dagg yow nga may jox ak ab bant déedéet hazzahu da koo jël ànd ak yaqiin moo tax taalibe bi lu koy jariñ mooy ne mu am certitude ci li ko sëriñam moo ku mat sëriñ a tax may wax boroom xam-xam bu mat sëriñ bu mat bu mat li mu doon te ragal yàlla bu àndee kooku na xelam dal lu mu ko sant ne ko defal lu mu bizarre bizarre ci bëtam na ànd ak certitude te xam ne kii mat na li mu doon te du ko sànk moo tax loolu am solo ñun bu doon ñun mu ngi mel ni buñ ne woon bon ñëw ma ne sëriñ bi man de dama wala boroom xam-xam bi nga xam ne moom day jëfe xam-xamam taragal yàlla te mën a tarbiye nit mu ñëw ne ko man de daa am loo xam ne dama koo soxla mu ne ma lan la ma ne ko man daal Paris gii laa jóge Paris laa laa laa nekk waaye damaa war a dem lion fokk ma dem fa tey gii donc nga xam ne TGV rek presque deux heures de temps une heure cinquante-sept voiture quatre heures et mu daal di lay wax ne nga ne nga ne ko dans deux heures de temps laa fa war a àgg wala dans quatre heures de temps il faut ma àgg fa mu jox la ab r ne la jëlal nga dawal kenn na nga naan waaye yow kii xanaa ab deux kii nga xam ne mooy li tax du dañu dañu mooy li bon suñu am am am kóolute ci moom dafa de dafa des ndax leer na le xam na yow heure bi nga ko wax daa quatre heures war nga faa nekk mais xam na ko mais danga naan non non non non mooy sa esprit de kii moo lay naan non non non kii sëriñ bi tam nga ne ko waaw boo ko mën da delloo ci saa si gaaw ndax taabee gi daw contre yow danga koy jël ba benn bërëb nga daal di ko fay teg daal di luye benn walla uti covoiturage bu baax. ndax ñàkk yaqiin ci sëriñ bi Ukkaasha ibn Mihsan radiyallahu anhu moom bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam joxe bant boo xam na ne bant la mu daal fa axadahu fa lamma axadahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hazza da ko jël bi mu ko jëlee mu daal di ko yëngal fa aada sayfan fi yadihi tawil al qaama shadid al matni abyad al hadida fa bi bihi xatta fataxa allahu almuslimiin mu jël jaasi gi yëngal ko mu bant bi yëngal ko mu mujj mu mu transformé wu nekk jaasi ci saasi bu gudd diis dëgër nekk boo xam ne bu ñaw dëgër weex tàll di melax moom la xeexe ba ni yàlla yi defee jullit ñi daal di gañe yéeféer allahu akbar moo tax jaasi jooju imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi ne da koo denc yor ci la doon xeexe thumma lam yazal indahu yashhadu bihi almashaahida ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa da koo denc deñul jaasi jooju moom la doon xare bu masa am ginnaaw Badr bu ànd ak yonent ma ne jaasi jooju la doon yor muy bant bu ñu transformé mu nekk jaasi loolu yomb na borom bi subhaanahu wa taala kan transformé woon yatu Muusa Seydina Muusa ibn Imran alayhi nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam transformé ko jaan ba pare transformé waat jaan gi defaat ko yat loolu yomb na ci yàlla afillaahi shakk ndax am na ci yàlla dut sikki sàkk déedéet mbir boo ko dugalee lu mu extraordinaire dugal ko ci man-manu yàlla kàttanu yàlla bu boobaa dootul dara innahu ala kulli shay'in qadir te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xar baa xam yi mu'jizaatam yi yi nga xam ne moo lottal ku dul charlatan yi duñu ko man yonent rekk koy man ak ab taalibeem boo xam ne ci moom la koy doon kooku noonu mojizaat yooyu bii nii ci la woon kon moo tax masula deñ di ko yor di xee di xare saa bu xare amee moom la doon yor moom Seydina Ukkaasha ba keroog bi nga xam ne ci la dem doon xeex ci jamonoy Seydina Abu Bakr ñi nga xam ne radiyallahu anhuma ci wàllu ridda ñi nga xam ne dañu mujjoon tubbi ci lañ ko daldi raye fële moom Seydina Ukkaasha radiyallahu taala anhu wa arda kon ñu gis ne kon bésu Badar nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom bi nga xam ne ci la Ukkaasha ibn Mihsan yat wi mu yoroon bi nga xam ne ci la <coughs> daldi damm yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko jaaseem dafa damm mu jox kow yat mu yëngal ko mu mujj nekk jaas allahu akbar xadiis bi gisoon nañ ko bi ñuy def tarjama seydina Ukaasha radiyallahu taala anhu muy na xadiis boo xam ne bu daif la ndax imaam ibn Isaaq rahmatullah da ko solo ci loo xam ne amul sanad na ko noon imaam al solo na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhima euh, ci loo xamante ne amul sanad imaam al bayhaqi indi na ko ci daddalaayil ba léegi ci yoonu imaam al waaqidi wa huwa da'if euh, moo tax xadiis bi xadiit la boo xamante ne nii euh, sanadam dafa da'if loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ne que bi wérul waaye keroog kon bu ñëwaatee kon ci suuf gi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sànni woon ñu dellu ci riwaaye imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi muy riwaaye boo xamante ni nii waxoon nañ la mu ngi ko jële woon ci seydina muhammad ibn muslim ibn shihaabin az-zuhri di imaam az-zuhri rahmatullah alayhi moom mu jëla ko woon ci Abdullah ibn Sa'laba ibn Su'ayr mu jëla ko woon ci sëriñam moom imaam az-Zuhri di Abdullah ibn Sa'laba ibn Su'ayr eh, rahmatullahi ala al-jamii' imaam ibn Isxaaq kon foofu lañu ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam defoon nañ taxriij bi tamit ba waxoon ne imaam eh, lu euh, mu tuddati seydna abdullah ibni abbaasit daal dinay solo xadiis bu mel nii te xadiis yooyu yu wér la yenn yi seen isnaad yu xasan la comme imaam ibn isxaaq bi yenn yi yu wér la comme ni nga xam ne imaam altabaraani noon la ko solo te imaam alhaytami daal di koy wax ne rawaahu tabaraani wa rijaaluhu rijaalu saxiix ne xadiis boobu imaam altabaraani daal dina koy solo wa rijaaluhu te góori xadiis bi rijaalu saxiix ñooy góor ñi ngay fekk ci saxiix kon mooy bi nga xam ne dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam buñ delloo ci riwaaya muhammadu ibn isxaaq di imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa an abiih mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël li nga xamante ne ab tibb ci suuf daal di koy sànni bi mu ko sànnee mu daldi jublu qurayshin daldi leen koy sànni ne shaahatil wujuh xar kanam yi bon nañ daldi wax saxaaba yi radiyallahu anhu ne leen shuddu songu leen fa kaanatil hazima mu defet bi daldi ñëw imaam ibn Isxaaq ne fa qatala allahu taala man qatala min sanaadiidi qurayshin wa asara man asara min ashraafihim mu ne nag di yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sànnee loolu ah, ci la jullit ñi commencé topp yéeféer yi di leen rey rey goo xam ne laata muy sànni rey ga ginoon na dafa gën a takkarnaasi fa qatala buur yàlla daldi rey man qatala min sanadiidi qurayshin daldi rey ñi nga xam ne moom la rey ci sangu qurayshin yi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon foofu ci badrin daldi xeex si te tuddoon nañ leen fi gisoon nañ leen kero alayhi salaatu wassalaam di nga xam ne ci la euh, daldi laaj ki nga xamante ne mooy ñoom jaam yooyu ñu jàppoon ñoom seydna ali ibn abi taalib sa'd ibn abi waqqaas radiyallahu taala anhuma ak az-zubayr ibn al-awwam jaam yooyu ñu jàppoon indi dañu doon utal quraysh li nga xam ne mooy ndox waxoon na leen ana kan moo nekk ci ñoom ci ashraafu qurayshin yi limaloon ne leen ne leen ñoom utbat ibn rabi'a shaybat ibn rabi'a abul hakam di abu jahl ibn hisham an-Nadr ibn al ak ñooñu mooy nag buur yàlla daal di rey man qatala ñi nga xamante ni ñoom la rey min sanadiidi Qurayshin ci ñi nga xam ne ñooy ponkali Qurayshin yi di sangu Qurayshin yi te ñooñu dinañ ci gis ñenn léegi incha allah naka lañ leen reye keroog ci bis boobu di ghazwatu Badrin wa asara man asara min ashrafihim wala wa usira man usira min ashrafihim wala wa asara mooy buur yàlla def jullit ñi daal di jàpp prisonnier man usira ñi nga xam ne ñooñ lañu def prisonnier min ashrafihim ci seen ñi nga xam ne ñooy euh, seen kilifa yu ñoom Quraysh kon noonu lañ suñu boroom daal def imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ne fa lamma wada'a alqawmu aydiyahum yasiruuna wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi lariish wa sa'du bnu mu'aadin qaa'imun ala baabi lariish alladhi fiihi rasulullah mutawashshihun as-sayf fi nafarin min al-ansaari yaxrusuuna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaxaafuuna alayhi karratal aduww mu ne di continuer ci xadiis bi ba léegi imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ne fa lamma wada'a alqawma alqawmu aydiyahum yasiruuna mu ne nag bi nga xam ne ci la saxaaba yi radiyallahu anhum gis na kuffaaru qurayshin yi pare nañ ci xeex bi rey nañ ci ñu bari ñenn ñaa ngiy daw daanaka ñu arrêté sax rey gi léegi di jàpp gaa yi yasiruuna di leen def ay prisonniers di leen ligoter di leen jàpp mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama fil arish fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a mu ngi ci arish bi muy tànt boobu nga xamante ne nii moom lañ ko defaloon mu ne wa Saad ibn Mu'aadh qaa'imun ala baabil arish fekk seydina Saad ibn Mu'aadh moom moo ki nga xam ne moo doon sentinelle nekkoon ki nga xam ne moo doon gaar gardien li nga xam ne mooy buntu Arish bi mook ay mbokkam ci saar wàllam saar comme ni ñu ko fi gise woon radiyallahu taala wa ardaahum mutawashshihin as-sayf fi nafarin min al-ansaari rasuulallah sallallahu alayhi wa mu ngi woon mu ngi euh, yor armem armé wu jusqu'aux dents moom Seydina Saad siddiqul ansaar radiyallahu taala an ànd mbooloo kon ci mbokkam yi ñuy garder yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaxaafuuna aleyhi karratal adow ñu ngi doon ragal li nga xamante ne nii mooy kuffaaru Qurayshi ni ginnaaw bi ñu leen reyee bay dàq ñu bari ci ñoom ñu daldi defaatum song mooy liñ naan jàmbaar daw na waa wane na ginnaaw dawul day uti doole moom nag loolu la doon ragal këne Quraysh nii ñu leen gañee ba ñuy daw rey nañ ñu bari ñenn ñu def leen prisonnier ñi jot a rëcc daw ñooñu amaana ñu kiiwaat rassemblé waat daldi song daldi agsi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu lañ doon ragal moo tax ñu taxaw foofu bëgguñu faa jóge mu ne nag waraa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ma dhukira lii côté bii nag mooy li nga xam ne moo daif ci xadiis bi ndax imaam ibn isxaaq dane ci li nga xam ne moom lañ ko nettali kon na ko noonu imaam at-Tabari daal dina koy indi ci at-taarix te indi moo demee tamit ci al-Kaamil fi taarix moom di nga fekk wax ji nii euh, muy nettali bii nga xam ne ci imaam ibn isxaaq lu jóge mu ne fii ma dhukira lii ci liñ ma nettali fii wajhi Sa'd ibn Mu'adh al-karaahiya lima yasna'u an nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di gis di ci arish bi Seydina Saad ak lenn ci lamsaar yi taxaw ci bunt bi mu ngi gis ci xar kanamu Saad ibn Mu'aaz bi radiyallahu anhu këne moom daal d'accordul nekk na koo xamante ne nii lii nit ñiy def bàyyi xeex bi mooy bàyyee rey faaru Quraysh ñi di leen jàpp prisonnier moom daal mel ni mbir mi daal neexul Seydina Saad ibn Mu'aaz radiyallahu taala anhu wa arda fa qaala lahu rasulullah yonent bi aleyhi salaatu ne ko wallahi laka annaka yaa Sa'dun eh, yaa Sa'dun takrahu maa yasna'u al ne ko wallahi maa ngi waat ci yàlla man rasulillah laka annaka yaa Sa'du dafa mel ni yow Sa'd de dangaa bëggoo takrahu maa yasna'u al bëggoo li nit ñiy def mooy gis na ñoom ñëpp yonent bale saar saa mu ngi leen di gis li ñuy def di jàpp gaay prisonnier mu ne ko Saad de dafa mel ni yow kontaanoo te d'accord te tamit lii ñuy def neexu la xaala ajal Saad Seydina Saad radiyallahu ne ko ah, kay wax nga dëgg de neexuma wallahi ya rasulallah waat naa ko ci yàlla yow ndaw yàlla li kaanat awwala waqatin awqaaha allahu bi ahli shirk fa kaana al-ithxaanu fi al-qatl bi ahli shirk ahabba ahabba ilayya min istibqaa'i rijaal seydina Saad ne man boo gisee man yonent mi alayhi salaatu salaam wax nga dëgg waat naa ko ci yàlla ndax suñu boroom dafa def ne tey mooy première laale xeer xare xeex bu am bu yàlla def mu dox suñu digganteeg waa shirk di kuffaaru Quraysh ni waa bokkaalekat yi politiis yi fa kaanal itqaanu fil li man nag dama gisoon ñu rey leen tey ñoom ñépp bu kenn des ñoom yéeféer yi loolu de man moom laa ginoonu bëgg te moom laa gën a sopp que leen bàyyi di leen defi prisonnier waaw akbar loolu mooy li nga xam ne moom la Seydina Saad ibn Mu'aad radiyallahu ta'ala anhu wax côté bii nag ci xadiis bi mooy côté bii mooy li nga xamante ni moo ci daif ci li imaam ibn Isxaaq ne fii ma dhukira lii wa ra'a rasulullah yonent mi alayhi salaatu wasalaam gis ci xar kanamu Seydina Sa'd ibn Mu'aaz kën li nit ñiy def daldi wu koy neex kon nag imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi kon gis na gis nañ kon muy sànni boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sànni ci la waa Quraysh daldi ame defet jullit ñu topp seen ginnaaw di leen rey looloo tax suñu boroom ne leen ci suuratul anfaal anfaal falam taqtuluhum du yéen yéena leen rey de walakin allaha qatalahum buur yàlla moo leen rey ne wa ma ramayta sa sànni bi nga sànni yow sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam id ramayta ba nga sànnee du yaa sànni waaye walakin allaha rama buur yàlla moo sànni sànni boobu ci la deega defet bi nekk li nga xam ne lu inévitable la mbir mi daal di ñëw ko faaru Quraysh ñi daal di battre en retraite ñii di daw ñuy jàpp ci ñoom di def ñii prisonnier di jàpp ci ñii di rey ñii di def ñii prisonnier léegi ñoom nag keroog ku faaru Quraysh ni ñi nga xamante ne ñoom la yonent bi ñoom la jullit ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum daldi rey keroog ñu bari lañu ndax ci keroog dañoo bari ay e, gaa yoo xamante ne nii dee nañu keroog jàpp nañ ci ñoom soixante-dix daldi rey ci ñoom soixante allahu akbar Quraysh ñàkk soixante-dix personnes lañ rey ci ñoom ñu daldi def prisonnier soixante-dix muy loolu bari na allahu yooyu incha allah dinañ ci ñëw ci xadiis yi nga xam ne ñooy wax loolu <coughs> incha allahu bokk na nag ci ñi nga xam ne moom la imaam ibn Isxaaq lu wax ne fa qatala allahu man qatala min sanadiidihim min sanadiidi Quraysh buur yàlla daldi rey ci ñi nga xam ne ñoom la rey ci ñi nga xam ne ñooy kilifaay Quraysh ni di seen ashraaf yi bokk na ci ñooñu yi ñuy bëggalim comme ni ñu ko waxe woon dinañ ñëw ci ñenn ñi kenn par kenn ci ñenn ñi euh, ñoo xam ne nag du bari ana naka la leen ray keroog Badr muy ci kuffaaru Quraysh ñi nga xam ne yu xaat allaha wa rasuulahu dañ doon défier yàlla ak yonentam aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci ñooñu euh, nga xam ne mooy ci soixante-dix yi ñu rey muy Umayya ibn Xalaf hal tadri man umayya yaa ngi fàttaleku kan mooy umayya ibn xalaf mooy ki nga xamante ni nii keroog ba ko seydinaa Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu waxee lam koy wax ne ko hë yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee e, ci kaaba ga mu dajeek abu jahlin abu jahlin ne ko koo àndal yow Sa'd mu ne mu yow yow yaa Aba Safwan ana kan nga àndal nii ci yoor yoor gii naan da ngay tawaaf mu ne ko hada Sa'dun kii de Sa'd la mu ne ko Sa'd yéen daal yéen fat suñu noon bi ñuy wax nga ñëw di tawaaf wallahi budul woon lawla annaka ma Aba Safwan wa ma abi safwaan waat naa ne boo ànduloon ak abu safwaan di umayya ibn xalaf doo ñibbi sa kër saaliman wallaahi doo ñibbee noonu Saad muy Umayya moomu ba ko Saad ne yow sax mu naan ko wàññi sa kàddu ci kaw Abu Jahlin ba ñuy xuloo fa innahu sayyidu hadha alwaadi Saad mer radiyallahu anhu ne ko yow sax bu ma wax dara yonent bi alayhi salaatu dégg naa ko mu ne ñoo lay rey gisoon nañ ne keroog mu ne ko fan mu ne ko xawma mu ne woon nag jëloon résolution bu ferme ne dootul génn ci Quraysh waaye keroog bi nga xam ne ci la Damdam ibn Amr al-Ghifari ñëw nekkoon ndaw Abu Sufyan ibn Harb ne leen seen kat mu ngi ci danger moom ba mu ñëwee Abu Sufyan comme di imaam al-Bukhari solo rahmatullah alayhi xaraja abu su abu jahlin yastanfiru wa yaquul istanfara abu jahlin nnaas wa yaquul axrij adriku ayrakum doon wax loolu gisoon nañ ne bi muy wër abu jahlin di mobiliser les qurayshi les qurayshit les qurayshit di leen woo ngir ñu dem daldi xeexi dem daldi défendre seen njëg dafa dégg ne Umayya ibn Xalaf nee na du dem mu dem di ko convaincre convaincre ko convaincre ko ba mu dem imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne gis nga riwaa imaam ibn Isxaaq bi bi ne Uqba ibn Abi Mu'ayt comme niñ ko gisoon dafa ñëw fekk Umayya daldi toog ci li nga xam ne mooy ci mbooloo mi ci ay ñoñam ñu ci seen grand place yooyu ci kaaba gi mu ne ko yaa aba ali istajmir fa innama anta min an ne ko comme que ba mu yégee ne kii naru la dem Uqba ibnu abi Mu'ayt ñëw ali min allah ma yastaxiqu daldi boyal benn ànd def ci xal def ci cuuraay ñëw ba tiim ko di koy teg ci kanamam ne ko yaa aba ali yow mi nga xam ne yaay baayu ali ndax dañ ko doon dàkkantele ñaar abu safwaan ndax doomum safwaan ak abu ali ndax dafa amoon beneen doom tamit bu tudd ali comme niñ koy gise léegi imaam alxaafiz na xajar ne ba ne ko aca jaarul ndax yow ci jigéen ñi nga bokk dëgg dëgg ci jigéen ñi nga bokk ndax bëggoo xeexe ba mu mer ne xabbaxallaahu bi kaw maa jiita bi su booxun ma laak li nga fi indi umayya boobu Euh, al imaam alxaafid ibn xajar ne amaana sax abu jahlin sallata uqba moom moo ala umayya amaana sax abu jahlin laata muy def lool dafa njëkk a yónni uqba comme ko uqba moom dafa nekkoon waajoo xam ne bopp bi feesul nit la woo xam ne bopp bi feesul abu jahlin daal di koy utiliser ngir mu dem wax loolu uqba pour daal di yëkkati li nga xam ne honneur mu gis honneur am daal di Euh, daldi kii walla góor wane na nag comme man ngay tuumaal naan lool après Abu Jahlin daldi fay dem pour convaincre ko loolu imaam alxaafis gis naa ci alfath mu wax wax ju mel noonu wax jii nii Umayya boobu nag keroog Badr kon gisoon nañ bi muy génn so jabaram ji Umma Safwan ne xanaa déggoo li la sa axuka li yasribi waxoon xadiis bi imaam ibn Isxaaq moo ko soloon ak imaam al Buxaari raxmatullah alayhima ci saxiix bi mu ne ko woon man duma sori comme que Abu Jahlin convaincre na ko damay dem rek damay ajuzu maahum qalilan tuuti laay dem ak ñoom rek après ma dëpp moom nag di Umayya keroog bokk na ci ñi nga xam ne ci sanaa déedu Qurayshin yooyu bokkoon ci euh, ponkali Quraysh yi nga xam ne keroog daanu nañ Badar ñu ray leen foofu la ci Badar loolu la imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali mu ne wa xaddatanii moom imaam ibn Isxaaq di kon ñu ngi ci deewu kenn par kenn ci ñi nga xamante ne nii ñooy kuffaaru Quraysh yi mu ne kon wa xaddatani yaxya bnu abbaad ibn abdillah bn zubair an abi mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullah aley wa xaddatani nettali na ma yaxya bnu abbaad mu ne sama sëriñ di yaxya bnu abbaad moo ma nettali di doomi abdillah abdullah di doomi zubair radiyallahu taala an ali zubair an abihi mu jële ko ci baayam moom yaxyaa boobu jële kon ci abbaad wa xaddataniihi jon ci ñaari càllale ko imaam ibn isxaaq solo mu ne lool kon mooy sala kii bu kii bu njëkk bi kon muy yaxyaa moo ibnu abbaad moo ko jële an abihi mu jële ko ci baayam bi abbaad ibn abdillah imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne wa xaddatanihi aydan abdullahi bni abi bakrin wa geyruhuma mu ne xadiis bii may bëgg a nettali ci deewu umayat ibn xalaf wa xaddatanihi nettali na ma ko ba léegi aydan abdullahi bni abi bakrin di sëriñam bu mag boobu ni abdullahi bni abi bakr ibn hazm wa geyruhuma ak ñeneen ñaar ñu bokkul ak seydina yaxya ibn abbaad abbaad ak abdullahi bni abi bakr ñoom nag moom ñu daal di koy jële an abdirrahman ibni awf ñu jële ko ci seydina abdirrahman ibni awf radiyallahu taala anhu wa kaana min saadati almuhaajiriin wal ansaar bokkoon ci saada ci sangu saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum min al-ashrati al-mubashshiriin gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna annahu qaal moom seydina abdirrahman ibni awf di daal di nettali ne xadiis bi pour ñu continuer imaam ibn Isxaaq kon gis nañ ne lii nga xamante ne mooy riwaayam bi mu def moom imaam ibn Isxaaq nettali ko muy riwaaya boo xam ne bu wér la ndax nee na dañ ko koo nettali moom imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi muy ci ñaari càll la yépp wàldi day wér bu dee mooy wér wala xasan ak li ñu waxoon ci imaam ibn Isxaaq léegi nag du moom rekk ko solo waaye imaam al Buxaari rahmatullahi tamit daal dina koy solo ci li nga xamante ne nii saxiix bi léegi dinañ gis tamit riwaaye imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi waaye dañuy njëkkee ci riwaaye imaam Ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa nabi kon mu jële ci Abdirrahmaan sayyidina Abdirrahmaan ibn Awf radiyallahu taala anhu wa arda di ñu nettali keroog deewu Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi naar keroog Badr kon Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu mu ne kaana Umayya ibn Xalaf li sadiqan bi Makkata wa kaana ismi Abd Amrin wa kaana ismi abd amrin fa tasammaytu xiina aslamtu abdarrahman moom seydna abdirahman ibn awf mu ne kaana umayatu bnu xalafin li sadiqan bi makka mu ne umayatu bnu xalaf dafa newoon sama xarit sama àndandoo la woon bi nga xam ne ci laa nekk man abdirahman ibn awf makkatal mukarrama muy laata l'islam di ñëw ay xarit lañu woon ay compagnon lañ ay copain lañu woon li ñuy wax wa ismi mu ne man nag abdurrahman ibn awf te lii am na luñ ci tuddoon nañu ko bi nga xam ne ci lañuy def tarjama abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anhu wa arda mu ne wa ismi te man li ma tuddoon ci jaahiliya laata l'islam di feeñ di ñëw abd amrin laa tuddoon mooy jaamu amr abd mooy jaam amrin amr jaamu amr xam nga lii dafa bokk ci façon tour yi nga xamante ne nii euh, l'islam bu dee ci l'islam dañ koy tere mooy façon tur yii nag la nit mën a changer moo tax euh, comme yonent bi alayhi salaatu salaam ku mësoon a tudd ay abd abd shams wala abd hajar yooyu noonu wala tur boo xamante ni comme yii nii ndax jaamu mooy ne yooyu da ko doon changer waaye euh, changer tur ci boppam loolu foog naa mas nañ ko fi wax changer tur ci ku dugg ci lislaam loolu du farata du loo xam ne lu obligatoire la lu ñu naan waa ji comme que dafa dafa tu léegi dafa dugg ci lislaam ah kon nag léegi euh, euh, na changer turam ah non non non mooy ne nit ki mën na garder tur bi mu amoon bu dul ne bu dul ne bu dul ne tur bi mu yor dafa nekk tur boo xam ne dafa tagge loolu ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon changer loolu mooy ne boobu sax dañ koo sopp rek. changement de tur boobu dañ koo sopp kese mooy ne bu dee ne bu bu tagge la wala tur la boo xam ne day indi day wane lu lu bon quoi comme ku tudd xasan mooy koo xam ne moom dafa tudd tristesse wala qatl waa ji tudd dee ak rey wala waa ji tudd mawtu dee yu mel noonu lii gën mooy nit ki changé ko ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaaba bi nga xam ne dafa tuddoon noonu di maamu eh, ki nga xam ne sangi Sa'id mu al-Musayyib na Hazn moom di nga xamante ni ci la ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu mu ne ko noo tudd mu ne ko Hazn dana ko woon mu changé tuur bi mais moom mu ne moom du changé tur bu ko bàyyam tuddi garde turam loolu lan lañ ciy jànge mooy ne bu doon ne farata la mu changé turum yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ko bàyyi muy am choix naan day bañ mu bàyyi ko ci noonu non dafa xam dafa gën rek mooy li gën waaye nag am na conséquence par contre le fait que loolu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko changé ko mu bañ amoon na conséquence tamit ci moom moo tax Seydina Sa'id ibn al nekkoon taabi'i bu mag boobu ne moo tax suñu kër problème du fa jóge daanaka problème bu bu ñu bu buñ ne pare nañ ci rek ñu tombe ñu dalaat ci beneen problème waaw waaye loolu mooy conséquences yi sauf que mooy ne nekkuloon farata ndax bu doon farata la yonent bi saa saam du ko bàyyi naan ko demal muy am possibilité wu muy bañ a changer turam moo tax loolu te pourtant mooy tur boo xam dafa négative ndax xasan mooy tristesse sauf que bu dee ko ay Abdu Shams yooyu lañ koy changer ndax kooku turam mooy Abdu Shams mooy jaamu ki nga xam ne mooy jant bi moo tax Abdurrahman ibn Awf fii li mu ne man bi ma yoree Abdu Amr laa tuddoon jaamu Amr bi nga xam ne nag ci laa tuub tasammaytu xiina aslam Abdurrahman ma daal di tudde sama doom na sama bopp nag change sama tur tudde Abdurrahman moo tax euh, nit ku ku doon tuub tudd Jean Paul na téye Jean Paul jarul muy changé tur na ko garder na garder ndax li ñu naan turu l'islam réellement loolu amul loolu mooy amul turu jullit amul ndax euh, xoolal Seydina Umar ibn al-Khattab nan la tuddoon laata l'islam bi ñëw nan la tuddoon lu dul noonu ibn al-Khattab Omar ibn la tuddoon Seyna Abu Bakr nan la tuddoon Abu Bakr la tuddoon Seyna Ousmane laata Ousmane kan moo ko tudde mais bàyyi ma ko tudde mooy ne Ali ibn Abi Talib ku ko tudde bàyyam te yooyu yépp laata l'islam la woon moo tax léegi moo tax réellement li ñu naan turu l'islam lenn daal lañ xam ku tudd Muhammad moom sallallahu alayhi wa Ahmad loolu moom yépp xam ne lii moom ab mais loolu mooy ci cosaan turu l'islam amul liñ naan turu jullit lii turu jullit la non tur yépp turu jullit la ndax l'islam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na sa yablugu hadha diin ma balagha al al al laylu wan ne woon diine ji dina àgg fu jour am guddeeg bëccëg fu mu am diine ji dina fa àgg kon mooy ne mooy ne l'islam amul ñu naan mën nañ ne lii turu arab la voilà loolu moom mën nañ ko wax comme loolu turu arab la mooy turu arab la looloo tax sax dangay gis am ay yéefér yu doon rey yu tudd yoo xam ne ay yéefér lañu gisoo mais ñoo xam ne ay tur yu kii dañuy yor ñu tudd ay ay ay abdallah na abdallah yàgg nañ koo tudd sa avant l'islam mais loolu nag lu baax la ndax mooy dañuy delloo abdallah jaamu yàlla mooy tur yi gën par contre bu ñu di tuddee yooyu tamit moo gën mooy tur yooyu ay abdallah ak turu yonent yeeg yooyu mais pour wax la ne turu lu ñu naan turu l'islam la moom kii ay wa dafa tuub christian la tudd wala moom euh, bon moom moom moom moom moom moom Patrick le tour wala Patricia walla Natasha Natasha xaw ma loolu après nañ ko changer non non mooy mën naa garder turam ndax turu jullit liñ naan turu jullit loolu amul léegi nag benn affaire am na loolu buñ ko waxee muy loo xam ne mu war a leer la loolu nag tekkiwul ne nit manula tu ne man dama dugg ci l'islam comme tubaab bu dugg ci l'islam wala koo xam ne benn wolof boo xam ne ab ceddo la bu dugg ci lislaam ne man nag sama tur dama ko bëgg a changer loolu am na ci bu ko defee tamit dara newu ci mënuñu ne ko ah non non non non doo fi changer sa tur non mooy bu ko neexee mu changer sauf que dañ koy yëgal ne ko ne li muy wax naa turul jullit loolu ci cosaan loolu amul ndax tur yooyu yépp biñ leen koy tuddee lislaam amul léegi nag dafa mujj ba nekk affaire ñu xamee ko nag jullit ñi mais ba léegi nii am na ñoo xam ne boo demee surtout. ci pays arabe yi ay Liban yi nga xam day am ay chrétiens am na ñoo xam ne xoola keroog gis naa benn kii euh, benn reportage xaw benn journal benn waay boo xam ne moom xoolal xam nga gars léegi temps yi moom mooy li tendance jihad jihad waa ji la jihad la tudd pour wan la ne mooy jihad moom noonu la turam loolooy turam ba doon wax naan bokk ci syriens yi jóge Syrie ñëw chrétien la tam mu changé turu quoi mooy ne pour wan la lool pour wan la lan que loolu pour taab chrétien bu tudd noonu mooy ne tur yi noonu la moo tax da ngay gis ay Omar am ñu tuddoo Omar ay Ousmane ba pare nekk chrétien sauf que daa bàyyiwul ndax seen tradition comme que ñoom dañu yàgg nekk ay chrétien noonu mooy ne te turu arabe la moo tax loolu daal léegi nag bu ñëw mooy ne nit am na droit man man na man na tamit ne day changer turam comme ni Seyna Abdurrahman ibn Awf def fii sauf que moom bosam moo gën a garaaw am na tamit loolu mooy façon turu tres tristesse yi comme Hasan mais tamit yu taggaate yu yooyu loolu comme ay Barra yonent mi alayhi salaatu da ko doon changer comme yaay Maymuna radiyallahu anha Euh, yaayu jullit ñi moom it non yonent mi alayhi sey na même Seydina na Zeynab am na tamit ñu ne noonu la tuddoon yonent mi alayhi salaatu salaam daal di changer li nga xam ne mooy turam kon masalaam changer tur loolu la mooy ne c'est pas obligatoire dañ naan waa ji tuub na léegi gars yi lañ ko def tuub na ñu naan léegi na la tudd mel ni affaire bi mook affaire bi ànd non sois Patrick garde ton Patrick. Patrick bi nga tudd garder ko loolu sax mooy loolu mooy universalité wu l'islam mooy ne ku nekk da war a mën a nekk li nga doon garder sa turu cosaan yi nga am bu dul ne booy condition bañ a nekk yoo xam ne ay saaga la ak yu mel noonu ak ak turu yooyu nga xam ne dafa bon ñu changer te sax bu dee yenn yi changer ko du mooy dafa dafa gën waaw comme exemple xasan biñ la waxoon léegi radiyallahu anhu di maamu Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu taala anhum kon loolu mooy yu taggaate yi tamit dañ koy changé ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ko doon changé waa ji tudd gën fi maa fi gën comme ko tudd loolu loolu li gën mooy mu changé turam boobu maa fi gën moom loolu wala duma seen moroom duma seen moroom njaay yooyu mooy loolu gën mooy nga changer façon tur yooyu ay bëgguma tamit bon yooyu façon tur yooyu man nga ko changer même bu dee ne du farata nga changer ko mais changer ko moo gën ndax li muy kii la ay bëgguma ay ay ay ay ay ay ay yenn façon yooyu nit ki mooy am na choix bu ko changer xayrul bu ko changer wulit mënuñ ko cee taxer dara kuy dóora tuubit nekkub japonais bo tudd Yokoshima xaw ma mais jarul ñaan ko monsieur Yokoshima léegi yow noo tudd ale tey yaa ngi tuub nii voilà c'est une bonne chose léegi Yokoshima comment tu t'appelles comme benn nom nga choisir non na téye Yokoshima bi mu tudd ba pare nekk jullit voilà loolu mën na koo def te loolu euh, mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër insha allah kon nag bon eh, li ma naroon a dama fàtte wat ko mooy ne léegi bu ñu waxee lool benn affaire tamit am na mooy ne loolu am na mais force est de constater que am na yenn tur yi léegi ku ko tudd moom ku ko tudd dañ naan automatiquement waaju jullit la mooy ne en tout cas loolu la xel yi dem sauf que loolu taxul ñu ne turu jullit la mooy ne tur la boo xam ne dafa day dañu yàgg nag ba léegi daanaka jullit ñi ku koy tudd mu ngel ni comme Abou Bakr Abu Bakr moom man nga waat ne man nga am chance quatre-vingt-dix-neuf pour cent koo gis mu tudd ko virgule quatre-vingt-dix-neuf jullit la loolu moom loolu moom bon waxuma nag ñi nga xam ne dañoo dem ba ci biir tubbi quoi non waxuma ñooñu ñooñu bon ñooñu sax en général tam ñu changer moo gën sax ci ñoom ñooñu sax tudd am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après nga nga nekk athée génn ci diini ji après changer tudd yeneen loolu wala xamul ne tur bi moo ko dàq du moom moo moom moo moom moo moo ko refoulé moo ko sànni moom nag mu ut ay kayitam bind ci christian ak yooyu garde sant ba mu maroon ku ko déggati koo koy woowa ci sa turam sax muy mer kooku xamul ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo bëggul mu yor turam waaw akbar léegi kon loolu mooy ci wàllu tur yi man nga dem nag ba mbir yi nekk loo xam ne ku ko tudd ñu xam ne kii mooy ne ndax tur tamit affaire day mujj nekk loo xam ne culture la mu mujj tamit ci diine ji ñu xam ne tur yi ku ko tudd Ali moom c'est rare gis quatre-vingt-dix-neuf comme bee rek ku ko tudd nga naan kii chrétien la wala leneen loolu yombul waaye nag loolu taxul ñu ne lii tur dañ naan tur jullit ak yooyu loolu li gën a dëgër insha loolu sax amul loolu moom mooy li nga xamante ni nii mënoo ne Ali turu jullit la man nga ne turu arab la waaye laata l'islam di ñëw loolu la tuddoon l'islam bàyyi leen ci voilà kon seydna abdurrahman ibn awf buñ ñëwaatee ba léegi mu ñuy nettali deewu umayyat ibn xalaf keroog Badr mu ne kon kaana umayyatu ibn xalaf li sadiqan bi makka mu ne umayyat ibn xalaf dafa newoon sama xarit man ki nga xamante ni sama compagnon la woon sama àndandoo la woon man abdurrahman ibn awf bi nga xam ne ci laa nekk makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu ne wa kaana ismi abd amr sama tur wa kaana ismi abd amr sama tur moo doon abd amr laa tuddoon fata sammaytu xiina aslam abdarahman bi ma tuubee nag ma sama tur tudd abdarahman allah allah li mu tànn rëy jaamu ki fees del giir ma ne mi nga xam ne arrahmaanu ala al arshi istawa oh, ci tur boobu ci la yeme ci arash te tamit ci lay euh, euh, euh, àttee jaam yi nga xam ne gaa yépp ci moom lañuy dellu boroom yërmande gu rëy waaw akbar mu ne Abdurrahman laa tudd mu ne fa kaana kanta Umayya nag ibn Xalaf xalafahu llahu fi nnaar fa kaana yalqaanii iz nahnu bi Makkata fa yaquulu yaa abdi amrin araghibta an ismin sammaaka abawaak qaala fa aqulu naam nee na nag biñ nekkee màkk bi ma tuubee nag man abdurrahman biir màkk naan ma ya abdu amr naan ma waayow abdu amr mooy moom day entêtewu di ko woowe na mu lii mooy yéeféer nii lay def bu gisee ne yow bu ngeen àndoon nekk ay yéeféer wala ngeen di déconneendoo bés boo ñëwee tuub dugg ci lislaam du tee la doon xoole mu mujj bëgg tout le temps mu la koy mu la koy xoole lii nag bari na jullit ñu bari ñu mel noonu te nag naa ne ak a bari ci wolof yi xam naa man bon li tax mooy li ma leen xam-xam naa moo tax mais gis naa ne tubaab bi ñoom du demee noonu fii mooy ne buñ la masoon a xame sax ci ak lu garaaw nii après nga génn ci totalement nekk ci leneen c'est rare fekk problème amoo loo indi lu bees mooy nga def benn problème bu rëy duñ la tuddal sa démb dañ naan rek waa ji il a changé oh oh vous avez vu diw vous avez vu un mais il a complètement changé il ne vient plus à la moom dootul dem ci boîte yi dootul kii non maintenant il bu il boit plus du naara de sangara mooy après nag ñoom affaire dañuy kii ne vraiment mais bu dee ñun tout dañ koy delloo waaye sawaay xoola muy jaayu sell sellul sawaay fi dab kii baar bu ne dem na fa butéel bu ne mas na koo naan ñuy wax xoolal mu naan day jéem a dem ci jàkke yi mooy ne ñun tout le temps dañuy bëgg di delloo waa ji fam ne woon alors que seetlu naa ne loolu nag nasaraan yi du ñu def mooy ah, euh, moom tubaab yi laa ci jublu quoi mooy yi ma gis ñoom duñ def lool te loolu tamit jullit noonu la war a mel ndax jullit ñi gis nañ fi ñu def seen ma ñu bari laata xool Seydina Umar ibn al ni mu tare woon ci l'islam ak ni mu doon def mais pourtant nekkul daf tuubul tout ñu naan ko hé gars naan ko waaye yow waaw bu fi sell sellul yow Omar xam nañ la yow yow mii nga xam ne yow yii yaa ko fi def lii yaa ko non non ñéppay fàtte loolu ñoom li ci kanam la ñuy xool ak li nga nekk tey te loolu nag la jullit war a xoole kantaay yéeféer nag bu dee nag ab jullit la nag bu mbañ tout le temps da koy delloo ci ci démb moo tax fa kaana yalqaani saa bu ma dajeek man nag dañ nekkee Makka au mu woowe ma sama tur bu bees bi Abdurrahman mu naan ma yaa Abdu Amr yow doomi am yow jaamu Amr araghibta an ismin sammaaka abawaak naan ko nag bi jéem a travail conscience am ko naan ko ba yow dangaa bañ tur boo xam ne sa baay say sa baay ak sa yaay ñoo la ko tudde say waajur jox la jur la jox la tur nga ñëw daal di ko fi bàyyi di ut beneen tur nee na bu ma waxee lool naan ma ndax dangaa bañ tur bu la sa baay kii di tudd beneen nee na ma ne ko waaw xaala léegi nag Umayya naan ko laa arifu rahman ne ko man nag gis nga Abdurrahman naan ko Abdu Amr man nag rahman xaw ma ko ah rahman di ngay wax ndax moo lii jaruñu ci dugg mais euh, bon ci firitu euh, rahman muy euh, nu mu tudd baat bi ci taf ki suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Moustapha ah, def na ki Fatiha bi boo demee yii yëpp doon na tudd na fi bii tamit ba ndax kuffaaru Quraysh ni ñoom xamuñu woon raxmaan moo tax boo tuddee raxmaan la alxuraan naan boo waxee raxmaan xaalu wamar raxmaan waaye luy raxmaan wa raxmaan loolu lañ doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam wamar raxmaan kii loolu la wax negoon man gis nga Umayya boo ci delloo ci fichier yooyu faatiha bi euh, tafsiru faatiha bi di nga ko di nga ko fekk hafidahullah mooy aarifu mu ne ko é eh, fa inni la aarifu rahman gis nga man umayya man xawma rahman faj'al bayni wa baynaka shay'an ad'uka bi defal sama digganteeg yow mbir moo xam ne moom laa lay woowe mooy nag comme mooy utal benn tur boo xam ne boo xam ne man léegi moom laa lay woowe mais abdurrahman moom man duma la ko woowe ndax duma la woowe lu ma xamul <laughs> ndax lan lu tax nga war a ut benn tur ndax amma anta falaa tuji falaa tuji bu nii bismik al ndax gis naa ne yow bu ma la woowee li la sa baay tudde woon muy abdu amru dooma wuyu dooma faale wa amma anata kantaa man umayyatum na xalaf falaa abuka bi ma la araf du ma bi ma la arif du ma la woo mukk ci tur boo xam ne man xaw ma ko te man comme que xaw ma rahmaan nag abdurahmaan moom du ma ko wax te yow bu ma nee abdu abdu doo wuyu bon kon nag utal benn tur boo xam ne sama digganteeg yow la ma la koy woowe qaala wa kaana ida daani ya abda amr lam ujiba abdurahmaan ibn awf radiyallahu anhu ne moo taxit bu ma masoona woo ñu ne biñ nee màkk boobu mooy gàddaaye gu ñu yonente mi alei satu salaam ngi biir màkk bu dajeeg man ne ma yaa abda amr di ma woo naan ma yow abda amr lam ujibu duma ko faale ma ko wuyu qaala fa qultu lahu ya aba ali ij'al ma shi'ta nee na ma ne ko yaa aba ali waxoon nañ la mooy bokk na ci dàkkantalu umayya ibn xalaf abu ali abu safwan lañ ko doon dàkkantale mu ne ko yaa aba ali yow doomu yow bàyyi ali ij'al ma shi'ta na ko utal leneen lu la neex ndax abdu abdu amru bi man du ma la faale te nee nga mënoo moo abdurahman xoolal le yow yow bàyyi naa la choix wu nga ut tur la neex di ma ko woowe boo xam ne man dinaa ci d'accord qaala nee na Umayya ne ko fa anta abdul ilah kon yow yaay jaamu al ilah mooy yàlla mi nga xam ne moom al ilah yàlla miy kenn mais moom de toute façon moom jubluwu ci woon lool ndax ñoom ut nañ seeni yàlla yu bari mais de toute façon al ilah mooy kenn yàlla gi nga xam ne mooy kenn kooku mooy ar rahman rek qul ud'u allah ay ud'u ar ayyam maatanoo falawul asmaul husna woo leen ñaan bu ngeen di ñaan nee leen arrahman bu ngeen di woote bu ngeen bëggee secours bu ngeen bëggee lu ngeen nee leen arrahman wala ilaa boo ngeen ci woote moom mooy boroom tur yu boroom tur yu rafet yi Allahu akbar walillahi al-asmaul husna fad'u moom moom yu rafet yooyu yu sell yooyu dee leen ko ñaan di ko woo di ko jaar ci yooyu kon nag mu ne ko kon man daal umayya li may jël mooy fa anta abdul ilah kon yow yaa abdul ilah qaala qultu naam ma ne ko waaw qaala mu ne fa kuntu ida marartu bihi qaala yaa abdal ilah fa ujibuhu fa ataxaddasu maa mu ne bu ma ko masee romb nag à partir boobu léegi abdal ilah la may woo bu ma woowee noonu fa ujibuhu ma daal di koy ton fa ataxaddatu ma ma daal di waxtaan ak moom ñu taxaw di waxtaan màkk foofu mu ne xatta ida yow mu badrin ba ni nga xam ne nag ci lay keroog badr euh, marartu bihi wa huwa waaqifun ma ibnihi ali wa huwa aaxidun bi yadihi maa ngi man bi xeex bi di kuffaaru Quraysh bi ñeen gañe totalement nga xam ne ñu dee rek a fi nekk ak ñu daw ak ñoo xam ne maratuñoo daw ñu ngi ci biir champ ci Badar ci xa ci ci xur wi ci champ de guerre bi nee na ma daal di koy romb wa huwa mu ngi taxaw moom Umayya ma ibnihi Ali ak doomam di naan Ali mi ngi koy dàkkantalal léeg-léeg di Abu Ali wa huwa aaxidun bi yadihi mu ngi téye ci loxo doom ji di Ali qaala wa ma'i adraa'un lii qad istalabtuhaa maa ngi yor nag man Abdullah Rahmaan ibn Awf ay mbuggu koŋ yoo xam ne daal dinaa koy jële ci kuffaaru Qurayshi nii ñi ma jot rey ci ñoom fa ana ahmiluhaa maa ngi leen yenu mbubbu koŋ yooyu léegi mu ne falammaa ra'aanii qaal bi nga xam ne nag ci ma séen man Abdurrahmaan ibn Awf Umayya ibn Xalaf mu ngi taxaw yor loxo doom di ne ma ah, lan la ko wax nag loolu incha allah la gis ci jotaay bii di ñëw ndax heure bi daal dinañuy jot dam nañu kon dañuy yem noonu ba bii di ñëw ñu teg kon suñu baaraam ci foofu mooy ne romb na kon Umayya ci biir Badr kon gis nañ ne kon bokkul kon ci ñi nga xam ne rey nañ leen ci saasi ndax même bi xeex bi jeexee complètement moom pare na ba yor ñi nga xam ne bu koŋ ñi mu yi ci ñenn ñi mu rey ci kuffaaru Quraysh ñi la ko gis mu taxaw ak benn doomam doomam di naan Ali moom Umayya ibn Xalaf dal di koy woo bi mu ko woowee lan lañ wax ak lan moo xew après loolu lañuy gis insha ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin